këbale yi tëkk mu dog goroom ne ko maa laa tuubal dinaa defaat lu toll ni li ma defoon ci ndaw si nga delloo ma ko mu na ko dootoo sëy sama doom ba illaa yomal xeer xam nga na mu def ku góor kooku ñu xañ ndaw si xam nga na mu def daw ca xaritam ne ko ki ma tàggoo la gën ci jigéen ñi bu la ci kenn dikk fakiha boobu moo fekki ku ñuy wax Abu Sufyaan ne ko tàggoo naa ngën ci jigéen ci njuumte waaye sama xarit ci benn bakkan nga li ma yéene sama bopp laa la bu la ci kenn dikk laa tàggal la ko takk ngir ci Muawiya inde moomu nag continuer di seeg Abu Sufyaan mooy borom mooy ndaw su sakat mooy ndaw soosu loolu daloon continuer di seeg Abu Sufyaan ba nabi màgg xaw a man seeg Abu Sufyaan participer ci côté côté jëkkëram bañ mu saba torop torop ba Badar ba leen nabi jekk ko mu naqari ko naqari ko oxot moo takkaay yu jiitu ci kanami femme yi ne fu suñu jëkkër yi toll nañ fa toll di leen way di leen jox ndox bu ñuy lu duñu gis duñu naw ba ñu daaneele amsatu moo jëkk ak si ci moom moom xam na ko moo dëkk mag amsatu dafa amoon dunqi banjooli ci mbaxanaam mu ñëw ne hey bari na ku ñàkk jëkkër ci ñun kee ko ko xañ borom dungi banjooli bii bari na ci ñun ku ñàkk jëkkër ak càmmañ kee ko ko xañ kaay leen ñu mitital ko dal di génne benn siw siso dog bakke ni amsatu buqi bët ya dog nopp ba xar biir bi génnee res wa màtt ñoo fekk na bi toog mu ne ko tuufu torox nga xam nga li ngay woote du dëgg de bu doon dëgg duñu def sa baay bi nii ñu ko def na xaax ne ko tuuf ba muy tuuf na bi nag am lu ci jàll loolu lu ci jàll te ci am sa tu la ko yàlla ne am nga sens di nga dem àjjana ndax duma la boole kooku mukk di lakk rubba zen bin arab yi dañuy wax ne rubba zen bin ab xala zaibohul jannata rubba zanbin asqala zaibahu aljannata bari na bàkkaar bu dugal borom ajjana ak na xëri dégg bari na bu dugal borom ajjana rubba zanbin adxala zaibahu aljannata <laughs> xam nga lu koy jur tiit ma mu cee jëlee <laughs> suñu borom ne na onki ñi ma tooñ dënn yi rëcc yi ñi ma tooñu ma gënal bind ñi may doon jàmm di jàmm yàlla ba digg guddi nga sonn na ak ah, tëdd ba mu yàgg sa xel dem ci yow dafa nga ne um yàlla na onk googu an yéen mus ni bii na onk ñi ma ba yéen ne tooñ nañ ma ñu onk moo ma gënal foofu bind ñi si ba tàyyi di bind rubbazan bin atqala zaayibahul janna te am nga sens ndax won na nga lu bokk ci am sutu da ngay dem àjjana maa ngi ci ngor de ndaw sosoo jiite nag délégation bi nekk ñeenti téeméeri nit ak juróom fukk ak juróom-ñaar fekk ci ne bi ne day dugg ci diina ji ñu ne ko yaa yor sunu porte parole na bi jàkkaarloo moom jox ko wet ne lislaam ku ci dugg doo bokkaaleeg yàlla mu tontu ko na ko nar koo bàyyee nu indi mu ne lislaam ku ci bokk doo njaaloo mun a gor mën naa njaaloo déggal bax bi booba kat yëfër la lu rafetul ci lu lew nañ koy defee ci lu lewa di mu ne lu rafetul ci lu lew ànd moom rafetul sax ci fi mu lewee kon nañ koy defee ci lu lewa di mu ne ku ci bokk doo rey doom mu ne ñu ñu juróon de jox nañ leenam soow di leen sang ba ñu màgg nga rey leen yow fekk am na doomam bu dee badar bu ñuy wax ansalut <laughs> na bi xamewu ko mais xam na ne moo di jabari noonam ba xam na ne moo defoon papaam loolu mais ci tontonteen ci tontonteen moom la nabi de gees ne ko ah ant indi xanaa yow yaa indi mu ne ko waaw nabi jox ko gannaaw fàttali ko affaire ba jox ko gannaaw mu jóg fi mu toogoon tuur na ñëw ci kanami rasul na ko xamal na yàlla xamal dañuy tuur si na bi jox ko gannaaw fàttaliku la mu def mu tuur na ñëw ci côté bi na ko xamal nu ci li la yàlla sant dañu bëgg a tuub na bi jox ko gannaaw suñu borom dal ci mu Moustapha na ko bul ak saa si rek isaa jaakal muuminaati yu bayyanaka an laa laa yusrikna billahi shay'an wala yasniina wala yaqtulna awlaadahunna wala yasriqna wala yeetiina bi bu'taanin yaftarinahu bayna aydiina wa arjulihinna yow it fastaxfir lahu fa bàyyiwul wastaxfir lahu cette condition yooyu buñ la ko nangulee ak lu ñu mësoon a def démb sànni ko ci ginnaaw te jëfanteeg ñoom ndaw soosu ñu di limal li lislaam bañ ba nabi teere leen daf ba mu ko ne bu leen sàcc Hinda daf ko ni sama jëkkër ku nay la Abu Sufyaan dafa nay de rasool soo nu yemalee ci lim may jox sama njaboot gi yàqu de mun a booy fab boog nga fab lu yem na bi teg ca loola fab lu yemal jëkkër nag mooy lu ñu dugalul fu ñuy tëj jamono boo fabalee sa jëkkër loo xam ne fa mu ko def daf ko tëj yoon day dak solo waaw parce que sàcc dañuy dog loxoom ak condition premièrement fi mu dugal fi mu dugg waxu la ko duggal mais bu ne asalaamaaleykum nga ne ko entré muy jóg yóbbuwaale la fit yoon du ko dog sàccul daf la or ku ko tudd sàcc sàcc mooy ku dugg fuñ ko dugalul li mu faru bu ko fekkee ci ëtt bi duñ ko dog da koy fekk ci fu làmb su ko téyee te kiteegul ko it duñu dog su kitee ñu seet ko te moto rebond dinaar it duñu dog bu juróom yooyu dajee nag ñu dog loxo mu ne ko sama jëkkër dafa nay te yàlla ne bu kenn sàcciti <laughs> ne bi ne ko ndéem da ngay fab boog nga fab lu yem nga fab lu tolloog njëgu këri tamaate matte yu mel noonu bi maaruf ñu ne nag boo paasee loolu te di jabar li muy doon doon doon doon jëkkër dañ lay atte atte jàmbur ñu wax nag ne diine bi du mën a dem bàyyi lislaam ba ngor ngor gi du mën a dem bàyyi ko ngor nag ak gore bokkul ngor ak gore jëñ jege waaye bokkul bu la yàlla dimbalee ba sa baay kenn moomu ko sa ndey kenn moomu ko gor nga waaye wuy gore ah ma joxe sax ñaar exemple yu leer nañ yoo mën a gis léegi tout de balaa kilifa yee dem amul benn dëkk bu ne ci ginnaaw Dakar avion yi di ko romb ah Ngor Ngor amul bu ne ci ginnaaw Selmadi fële Gore Gore ak Ngor fu ci gën a neex a dem defe naa Ngoroo gën a neex a dem de billaay ku am soxla Gore ba daal doo ko wàcc nga xam nit ñi balaa dem xam ni amiin gore yàlla na yàlla yokk sutura yokk leen ko maa ngi d'accord ak sama papa ak yéen kilifa yi ñu jéem leen a may ndax dañ leen di soxla fu ne waxuñu sax dara waaye olof dañ ne ku ñu jox fukk da ngay de delloo juróom-ñeent seen toogaay sakkan kaar torop ci ñun yàgg na fi kaar itam kulóoral nañu ñun ñépp nag balaa ñoo jóg nan sant yàlla xam nga lu tax ma wax ko papa tafsir am nay jamono buñ nee jataay bi gouverneur a ngi ci ci couleur nga koy xàmmi am déet boo ne yun na rek place bi daal di xam ku mu doon ci couleur bi wax naa bi ci jàng yi ma doon jàng ci bar ñi ne président Senghor bi ak gaayam yi yàlla nañu fi yàgg ñu ne lu tax ma ne dama fàttali ko trop jamono bu nu ragaloo bu nu ragalee ay tubaab lool fekk boobu damay nettali jikkoy ne bi fukki jikko juróom yi mu yor ba boole ci boo dajeeg yow ci mbedd mu xat mooy jëkk a wàcc ba nga paas ma di ko melal nag ne man ma ne nag mu ngi mel ni bi ni fi nekk tubaab yi tali yooyu ñu daan tali ñu di dox ci kaw boo leen séenee wàcce ma ne da nga daan tourné ci koñ ab tubaab tourné ci koñ gisula ko gisula nga ne ci kawam tes ne ko pardon mu ne ci kaw tes nga ne ko pardon <laughs> la yastaxlifannahum fi l ard kama staxlafa alladina min qablihim wala yumakkinanna lahum diinahum alladi irtadaa wala yubaddilannahum min ba'di xawfihim amnan yaabuduunani la yushrikuna bi nu sant sunu borom rasulullah sallallahu alayhi wa dafa amoon habitude ñaare bu toogee bi jëfandiku dara su àggalee te mu des day koy jox ko féete ndeyjoor feeñal na foofu sax ne fonk naa Ababacar daan na wax ne ndeyjoor lay topp ndeyjaar lay topp ndeyjoor lay topp ma féete càmmoñ it ndeyjoor lay topp loolu nga dégg ci ne fonk naa Ababacar ndeyjoor lay siiwar ndeyjoor lay siiwar donte Ababacar ma féete càmmoñ it bés dafa toog ndeysaan ci jotaay naan ba mu des Ababacar féete ko càmmoñ xale bu tuuti féete ko ndeyjoor góor gu mag féete Ababacar càmmoñ yonent bi ne leen kii day ma féete ndeyjoor te ndeyjoor laay jaare ñu ne ko xale bi doo may sa baay comme say maam lañu te xaleel nga mu ne bu doon leneen de ma may ko <laughs> waaye ay nabi day duma ko may kenn nag léegi daal sunu sang bu baax bi di rasulullahi sallallahu alayhi wa am na dénku goo xam dénku na ko saabaam yi boole nu ci ndax moom li mu uuteeg yonente yi ci fànn yu bari la yonent bu nekk ña nga maas parce que dama wax fii awnil abdi lii fag laama ngoog ma ne mën ngaa dootoo lif géeg laam gi yokk al sa xel ci mujj nga ne allahu fi awni abdihi ma daama al abdu ala awni aqi li tax ñu fab ay ndemantile laam général employé ko ci côté jaam bi fab fa yirut employé ko ci côté yàlla kookoo laa woon différence yi faayirut ak ay ndimbanti la doonte ñoo bokk sax maas baat bi ci suuf fi awnil abdi ne ala awnil abdi xam nga luy différence bi moo di papa faayirut gi day sax day sax faw ay ndimbanti la day jof ci di wëtti di leeg leeg leeg leeg allahu yàlla fi awnil abdi sax na dàkk dàkk ci di dimbale jaamam maadaama feek jaam ba ala aw ni mu ngi dimbale leeg-leeg leeg-leeg jaam leeg-leeg la mën a dimbale leeg-leeg day am jamono yu mu ko dul mën am jamono yu mu ko dul yëpp am jamono yu mu ko dul sal am jamono yu mu ko dul fekk moom mi koy yëg toujours di ko mën toujours di ko tal toujours di ko fekk toujours mu jagoo faayirut fab ay ndimbanti la jox kee nga dégg ci ne sa ndimbal su si su léeg-léeg mën na laa jural ndimbalam lu réy lu sax dàkkal hmm? allahu fi awni al abdi ma daama al abdu ala awni aqiil am na ñuy wax sax am na sax ñuy wax muslim yi waaye déedéet ma ne nag su juróom-ñetti baraak yooyu soo teelee xam foo koy dij mën na laa jural coono bu néew torop ci àddina ak alaaxira ma toj ci doonte sax nit dañ ko bind mu taxoog coono it loola mën na laa musal ci coono yooyu jarul a xam ah ma ne jarul a xam loolu di la jural loolu jar naa xam dafa am ku ñuy wax yàlla dafa am fu ñu ko war a teg fu ko dara dul fekk du fa fekk dara ak ku ñuy wax nit ak ku tuddoon turam woowu ca jamonoom ku mu doon dafa am palaas boo xam ni foofu la war a yem waru koo yées waru koo jàll am ndey ak baay dañoo am fu ñu leen war a teg mooy seen palaas am sëriñ dafa am fuñ ko war a teg fu mu waroo paas am njaboot am fu ko war a teg fu mu war a paas am kilifteefi gouvernement am fuñ ko war a teg fu mu warul a paas am dëkkandoo am fu leen war a teg fuñ ñu warul a paase ak nag luy mbindeef kenn ku ne nag am na ci yow yow yow yow yow yow mi janoog man kenn ku ne am na ci ñoo euh, ñooñu kenn ku ne ci ñoom am na ci yow cër ma ne ragal moom nañ ko defal yàlla rek capp bu ci keneen bokk de boo ci boole rek juum yaa ayyuha alladina amanu taqullaha wa amanu bi rusulihi yu'tikum kiflayni min rahma wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafur yàlla dañ koy ragal yonent bi dañ koy gëm way jur dañ leen di wekk sëriñ dañ koy bëgg njaboot dañ koy sopp sa kilifteefu àddina dañ koy déggal say dëkkandoo da nga leen du rus lu yàlla bind ormal ko xam nga tabaraka wa <laughs> moom ci waxinam ak definam dafa xejalul kenn nga dugg fenn ci jàmm yi tafsir baal ma maam ibrahim ci suul su bàqara am na fi xitaab bu maulana tabaraka wa taala defanteeg moom xitaab ba am lu mu juwal ibrahima ba mu dellu see di daw loola tax mu am neneen lu mu waxe yàlla juuyaat ko rombanteeg moom maa ngi jàng ay bi aw billahi min asheytaani rajim wi zabtali ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atamahunna maam ibrahima am na am moom rek la yàlla wax ne ci alquran ibrahima day la ma ko waxoon def na ko wa ibrahima allazi wafa wa ibrahima allazi wafa mooy gor sa nga xam la ma ko defloo woon soppal na ko na mu rafete hmm? mu wax na ca bàqara pour firi ko te alquran yi firi morom ma ne waskur nettalil yow Moustapha biibel bi bu mu jeex mukk te nettali woo lii ma lay wax nettali ko sa gaay lan isepula ba nga xamee ne sant ba nga xamee ne santeef na service ku ñu sant service ba ma ibrahima taqdimu mafoole anil faili nag soo xoolee foofu dafa niroog suul adab mais rujoo u demir bee tax demir moo di moo di lu dellu ci ki nga doon wax boo gisee ñu jiital jëf ka ñu def door a teg ka ka def arab nanguwu ko booy wax dóor na ci dóor ngay wax door a wax ki mu dóor ki dóor moo tudda fa'ilu ki ñu dóor moo tudda maf'ul lenn rek lay may droit nga jëkk ki ñu def tardeel ki def fekk ki ñu def daf ko ëpp daraja bu fekkee ki ñu dafa ëpp daraja papaam la mbaa seefam la mën ngaa tardeel ki def jëkke ki ñu def wala boog sa papier xat nga roof ko ci wala mu mel ni ni yàlla employé wi zëptale ibrahima ibrahima la ñuy def moom la yàq yàlla jëkk tudd yàllaa ko def yàlla du mujjee tudd boppam wi zëptale ibrahimu rabbuhu rabbuhu joojoo tax alsaxeer gi war a dellu si ci ibrahima te demir du jiitu borom moo tax ñu tardé rabbuhu ju roof ibrahima waaw nga bu fekkoon ne bay sëbtalee ibrahima arabu kon bay sëbtalee arabu ibrahima la ñuy wax waaye nag comme alsaxir a ngi ca te alsaxir jaa ngi dellu ci ibrahima te demir abadan abadan du derrière borom looloo tax yàllaay nett bi waskur nettalil ma yow Moustapha nettalil gaa yi lan isëptalee ba nga xamee ne santeef na service ku santaane service bi ku ñu ko sant Ibrahima ku ko ko santoon rabbuhu boromam fàttalikul neel gaa yi maa ngi leen di fàttali keroog ba ma sante Ibrahima service ba doxale sama diggante digganteeg moom kii laay yënguwuma ba mu yëg ne maa ngi fi xaddar ba mu dégg ci feeñuwuma ko ba ma gis ko ma di ko xool ak service ba di ko xool ak service ba fa atamahunna mu sottal leen na ma ko bëgg maam Ibrahima rëy tëgg waay yàllaay wax kat xam nga lu ma ko wax ba mu ko sottale dama ko nii nii jaayiluka linnaasi imaama liggéey bu rafet bii nga liggéeyal ma tey ma def la ngay supérieur ci kanami mbindim Ibrahima nag poroxlu ne ko ba min suriyati booleel ma ca ku ma jur yàlla ne ka ah, du kat jabar laa yor indi ko fi yaa nattu wujj ma ko génneelu ma génnee ko ci sa dogal mu yor ndoom soo xam ne mënagul seen yóbbal jeex na ba ko fa maam Ibrahima bàyyee ci gàttal rek ci gàttal joxumaa jóg daf ko ne sama sama borom kër fii nga may bàyyi Ibrahima gestuwu ko jant baa ngee lan di xonq doom jàngee wereere di jooy sa lir yi di sat njanaaw yu jooy mu ne ko fii nga may bàyyi Ibrahima tànqamlu ko mu ne ko ma jëkkër fii nga may bàyyi Ibrahima tànqam lu ko mu fexe nag ba wax Ibrahima lu tax Ibrahima ñeme mu ne ko sa borom ko sant Ibrahima ne wël bi ko waaw waaw mu ne kon de doy ma wétt demal <laughs> mu continue ñaan nag na yàlla warsuqu min asamaraati man amana dëkk la dara du fi ñor waaye maa laa ñaan luy ñor lu ne na fi ñëw te yàlla nga wërsëgal ñi ko dëkke te gëm ñi ko dëkke te gëm xam nga lu tax mu wax loolu lañ ko noonu laa yennaal wax di zalimin ñi ko dëkke te gëm yàlla na ko ak ko gëmul it gis nga njuyeeloo tëj <laughs> waaw ak ku gëmul it man kafara itam ci laa koy boole ma ne boo ragalee sa borom gëm sa yoon wekk say wayjur sopp sa sëriñ bëgg sa njaboot déggal sa gouvernement rus say dëkkandoo ormal lu yàlla bind coono àddina ak àllaaxira du billaahi alquran dégg nga ni mu waxe yaa ayyuha alladina amanu ittaqullaha yaa ayyuha alladina amanu bi mox bi inse wa amanu bi muhammad yaa ayyuha allazina amanu bi insi ittaqullaha wa amanu bi muhammad kon yuutikum kiflayni min rahma ragal leen ma te gëm Moustapha taqwa nag pireem ci arab mënuñu ko firi olof ndax piir piir piir piri ragal taqwa ah moo boobu ci arab mooy firi défendre fa jog ma fel su kurpeñ jot ma bëma ko nga xàcc yet ma waar yàlla nag di dëkkee wax ne fexe leen ba défendre du may yàlla ba du ak noo koy défendre rek du doon yi xel de moo la dàq daw du doon waaf yet bi dina dem bu suuf yi juróom-ñaar du doon tëb mu ngi ci aras di la xaar noo koy défendre bàyyi lu mu tere def lu mu santaan ah? loolu rek la ci musal daanaa wax ne daanaa wax ne jël yëfi jàmbur te neexul borom ñaar rek koy tax ñu ne ban ak ma ne nax ko mbaa siif ko ku mën a loolu yàlla dafa yeewoo yeewoo yeewu ba kenn mënu ko nax moom yahlamu ma tuwaswisu bi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid bi kenn mënu ko nax dafa bari doole nag bu wal xaayiru fawqal ibaad ba kenn mënu koo siif waaw boo bëggee ci yëfam nooy def doo def ni mu wax <laughs> soo defee yooyu juróom ñett sunu borom tabaraka wa taala mën na la musal coonoy àddina tey ak ëllëg doo ci jaar te yal na ko yàlla yërëm yërëm jullit yépp sunu papa bu ñu wax aadama loo mës na noo di waxtaan mu di ma wax ngor ak lislaam mu ne ma daal alaaj ji mënumaa jàng de baal ma waaye dama jàpp ngor def ko téerab gàllaaj fab lislaam def kuude gi ca kaw hmm? dama jàpp ngor def ko téerab gàllaaj bi ñu bind bi sëriñ bi bind fab nag lislaam def muy kuude ga kuude ga ñu ko ëw ca kaw pour mu di ko défendre ci gaaw a tooy gaaw a yàqu rek la nag moom loolu la ciy jëriñ am déet gaaw a tooy bañ a gaaw a tooy bañ a gaaw a yàqu ngor daal dafa wëlooree wëlooree wëlooree ba bi ko yàlla roofee ci ki mu ko roof mu utal ko nag der bu dëgër ak caas bu dëgër ñabale ko ko takkal ko ko muy lislaam ndax mu mën a ñoom moo fi jëkk l'islam bi am déet Pape Tafsir moo ko fi jëkk xam nga rasulullahi julli leen ci moom wax nañu ne baayam bi ko jur fanam guddul waaye ki jur papaam fanam gudd na ki jur papaam ñu ngi koy wax seybatal abd dinañ koy waxit abdul muttalib maami nabi bu góor saybatal hamdi la tudd waaye turam wi mujjee siiw ba rey saybatal hamdi mooy abdul muttalibi sabab bi tur woowu ba dàq wale lëf la ki ko jur moom abdul muttalib xaasim la tudd xaasim góor gu ñemoon voyage la da daan voyage jóge na màkk de Medinatul Munawwara fekk fa benn marché yi ñuy def marché Kër Samba Kan marché eh, Toubatul noonu la arab yi defe ukaasa yi suuqa yi day bari waaye benn daaw cëpp bu Yasriba ak bu ukaasa mu seetaani ko yem fa ca jaayante ba ak jëndante ba jëmm ju mu gis ju mu bëgg ba mu demee mu ko newul ci loxo mu ne déedéet mu feeñalal ko mbëgg borom bi dogal mbir ma sotti ñu jox ko ko moom fukki fan ak juróom moom moom fukki fan ak juróom aw ay feeñ ca dëkk ba mu la gor fu mu jël jabar lu ko fa fekk na gore ci baatu ngor rek islaam a ngi condamné ku ne ci dëkk ba peste fekk la ci accès bu sox ci yow waaye fekk na la ci dëkk bi yoon na bu ko génn bu ko dégg fenn nag fekk ko donte sa njaboota fa ne waaye fu mu la fekkit bu ko fa baax mu xeex ca xeex ba dee ca soxna si ëmb kii mu ëmb xam nga kan la moo war a jur Abdoulaye mi war a jur Rasulullah gisu ko mu dee xale ba yàgg ci biiru ndeyam lool ba ñuy tiit mu juddu judduwaale lu kenn daawul judduwaale ci ñam ko ak mu suuf ci ñu ñuy kukk ba ñuy weex tàll mu am sàkkal yàlla yéemu ca nag mu boole wàcce bi jaww boo xam ne dafa mel ni dañ ko diw keroog ba mu juddoo la am tur borom ba bi lañ ko tuddee keroog say bata am ba jaaw bu ñu ab pour wéet kookoo jur Abdoulaye mu jur Rasulillah ci ngor lay wax de ba mu toogee ba war a toll ci dal jàng laaj baayam ñu xamal ko ne fu sori la dëkkoon def fi ñëwoon suñ borom moom na ko fi mu yor misère mu bëgg xam kër baayam mu ngi Medinatul Munawwara de xam nga ne bi kër maamam la ñibbiwaat bi mu bi mu gàddaay Salma moomu moo waral mu bokk ci néeg ndeyam nekk Makka nekk Medina saybatal am di mi ma lay nettali coono biñ koy biñ ko dal bi ko dal ci Makka yëpp ba mu naan bu ma amoon fukki doom rey kenn ka ñàkk fa néegi ndey a tax amu fa néegi ndey mais dina la fekk baax ba rakki papa bee ko togg yóbbu lu mu amee fukki at walla juróom-ñeenti at la nekk xale yi ci fu ñuy foye arab ak tubaab ñoo niroo foyin seen poom ngune mooy tëb hauteur mbaa yëkkati poids am na ku ñuy wax ku tudd mu muxira wayaate ci màkk medinatul munawwara dëkk màkk seen xale yi fo mais mu seen say ba te lu mu yëkkati bu ko tëralee morom yi du ko ànd lu mu tërit kenn lu mën a am hauteur te it su ci ci ëpp ci mu xool ko ba mu yàgg na ah bu ma bañ woon a fen ne leer gii ma séen bilaay ci bànni asim la bokk dal di arrêté gi ne hey xale yi ne gees fiñ ñu fooye ku nekk na ko papa man mu ne déedéet papa man mu ne déedéet ba say batana man mu ne ko yow doom kaay kaay mu doo ak si mu ne ko noo tudd mu ne say batal am mu ne kuy sa baay mun ne ko xaw ma ko dañu wax ne dafa teel a dee waaye daal yëg naa ne dëkk bu ñuy wax màkk la dëkk xam naa itam ne mu ngi tudd Haazim Abdu Manaaf a ko jur Xusay jur ko wax naa ko démb yàlla ne na na ngeen xam seen mbokk xam gu ngeen ko mën a jox ko ndax ñàkk a jokko mbokk day tax yàlla duma la te loo xamul doo ko mën moo tax nabi daal wax ne fexe leen ba xam ci seeni bokk lu ngeen ko mën a jokkoo bu ngeen ko xamee <clears throat> bu leen noppi bu ngeen ko xamee xamle leen ka la leen ne maag diw ak diw a bokk xam nga lu mu lay jëriñ yow mi ko xam da lay fanqali duma ndax da ngay ko bokk xam nga ñi ko xamal lu tax pour bu ñu lay jëw ba seen ko noppi bari na pes mu joxe nit ginnaaw te di wax ku mu xamul ni ki ko féete nii lii la ci moom a ko ko yóbbi waaye boo teelee xam ne kii kat ak kii ñoo neeg naa da ngay dal di teel a noppi mu jural la jàmm kon ki xam ne maag diwa bokk xamal kii ne ko kii kat sama doomi nijaay la xam gi mu ko xam moom dina ko jural tiyaa ba ndax dina ko dox xam nga mu ko xamal jàmbur ba mun na koo musal ci mpes parce que bu koy wax lu bon bu ko séenee noppi du noonu sama baay day saybata la tudd astaghfirullah sama baay ñu ngi koy wax xaasim xaasim abdu manaf ko jur xusey jur ko màkkit la ñu wax ne fa la dëkk mu ne du mu yow maa xam say bopp doom màkk googu nga wax laa dëkk ne warañ bëgg a mu ne ko papa may ma ma laaj la ma nit mu ne ko looy laaj mu ne ko di nga dellu màkk mu ne ko bu sama aaja faju woon du ma fi fanaan tey mu ne ko sama baay bu ñuy wax mutlab mu bokk ak Abdou Manaf mi ma jur ndey ak bàyyi xam nga ko mu ne ko ñoo bokk mel ni piñ mu ne ko soo demee nekk gis naa sa doomi fereer ba nee na yaa gaaw a fàtte dénkaane ba sama baay di dee am na lu mu bindoon ñu yónneeku ko su demee laaxira lu muy wax dellu ci xale yooyu fo góor gi ñibbisi tekki gileemam dem grand place mooy kaaba gi see waxtaanukaay tuuti mu talab ak mu ne ko ma gis la ñu làqu ci rukkunu yaman mu ne ko ah bootul gàcce dal la de man de xale bi ma gis geño gu ma bokkoon mu bokk ca bu nekkoon ca ginnaaw jabaru xaafit ma jëli ko waaye jëli sa doomi frère bi waay mu ne ko suturaal ma dinaa ko jëli grand place neexul ci moom dara tuuti la toog ñibbi ñoo rek romb jabar ji dugg ci néeg bi dafaanu di jooy jawar bi ne ko koo joteel ci pénc ma uyuwu ko lu xew uyuwu ko ba jooy ya àggee ba mu fomp pour daf ko ne pareel ma yóbbal damaa voyagé te voyagé bi kat sama bakkan xaj na ci defar testament mi yépp faw daas ay fettam poson ko du dox nag bëccëg bu bëccëgee mu seet fu nëbbu dafa nelaw ba guddi gi xaaj mu rantal guddi geeg lëndëm bi noonu la def ba mën a Munawwara fekkaat nit xale ya fañ leen fekkoon ñuy fo naka la gisee rek xamee ko doom joo xam ne ki ko jur yéen a bokk ndey bay donte mosu ko gis naka cas ne ko ci gileem gi tegg teg bi ñu foyee ba bëccëg ñu ñibbi ku ne sa yaay jël la jox la añ salma seet seet seet seet gisul say bëtalam mu dem ca xale ya ne leen sama doom fu mu dem ñu ne ko papa bi nee fo ba min bi jib ba mi di jib jëmm ji war gilee mi mbéy gu weex tàll sol yére weex tàll la ko fa fekk togg ko yóbbu ko mu ree wax ngeen dëgg bàyyi bala dal di def dal di sone arab nag dañu am dañu am mot d'ordre bu ñuy sone duñ ko tëgg dañuy ah, dafaa doon dafaa doon dafaa doon toxor ci toxor gi la mbii bi ndib goo xam ne ku sant ndóoy di nga yëg ne ndóoy xewle na te xewle ju jàmm fu mu la fekk nag loo doon def bàyyi ko wala ku sant mbeg naka la toxoro toxoro gi rek càmm yi wër ko mu ne sama doom raw na xamoon na dina am càmm yu toll nii yéen ñuy fab sama doom bëccëg ñu gisee dale gi ñaar ñu dab leen seen fan lañ leen dab ne sëy ba talaam bi mu ngi ànd ak baay bi hey ñu gis ñu ne ko bu sa tànkee werenteeti mu tourné gileem gi jàkkaarloog ñoom ñu weccintey kaddu baat ya ñaxas mu cëppeelu foofu xale bi wér cib dënnam wékki fettam yebal ko ñu yebal seen fett fetta yi weccente waaye barakate nuuri rasulillahi bi nga xam ne mooy sowe ku sowe ëllëg tax na genn fett mënu la laal góor gi te fettam gu dem xale bi dina simi nasti ba fab ko yëbaat ko six heures bi muy jub daal ñu désarmé li ñu amoon yépp jeex mu rey ca ñaar ña ca des walbatiku mu togg xale bi continue xale bi na ko papa sama ñoom nijaay buñ demee beneen renfort dina ñu dab te buñ ñu dabee ñooñu ëpp doole nañ wàcc yoon wi ñu wàcc yoon wi waaye booba léeri ne bi gaa ngi ci jibi mel ni torse ci àll bi di def fëy fëy fëy mu ne ko xalaat naa ñu dinu topp leer gi feeñal nu dindi sa gi teg ko sama jë mu dindi kaala gi teg ko ci jibi waaye téere yi ne nañu leer bu tojee kaan kaala du ma leer bu tojee kaan kaala du ma leer ga boole kaan maa kaala ga di signalé rek mel ni seetu boo téye diggi bëccëg bi gawar gi bëggee gërëm lañ ne ñu nga tourné fekk leen xale bi nag ne ko papa wàcc ma wàcc ma wàcc ma wàcc ma gaaw mu yor ko naka la tànk yi tegu suuf rek mu téen jëkk asamaan yëngal ay tuñam asamaan ne jalab jalab jalab formé benn xil pisaak ñuy kóob tiin nijaay yi taag si wuñ ci bay ñoom kenn mënatu la gis sa morom ci bëccëg noo mënatu ñoo gisante ay naari góor a ngi ñaxal tiim leen ay jaase ngee bocceeku is jaakum min fawqikum wa min asfala minkum bi isaaqatil absaar wa balagatul qulubu anaasir wa tuzunnuuna billaahi zunnunaa hunaalika ibtuliyal mu'min wax jooju dàq na xare te nekk ci ndigal maamam ba mu def ba pël ba mu nii ndeke gawar gi indiwaale nañu yaay jële xàmmee yaayam na ko papa sama këree sama yaay ñu yàlla xale yaay ji nijaay yi yàlla xal yaay ji mu dem ba jubbaay bi ne ci seen diggante góor ga yàlla xale bi mu fekk si yaay ji ñu ne ñoom ñaar ci diggante ñaari galar bi mu ne ko këlay sama pàpp ñoo bokk ak sama pàpp ndee bàyyi mu ne ko doom xamoo ne sa bàyyi maa ko xam dégg nga ngor góor googu ma gastal ko bi mu màggee ba ñu war a utali pappi nebi jabar bàyyam bi ko jur téye ko ci loxo muy saybatal am mu am dix-huit ans képp mu jëm ak moom ci kër gu mu yaakaar ne war na faa takk téere yi soow nañu ne nañu romb na ndaw suñu wax xutay am na ñu ne déedéet raqiqatu la tudd am nañu ñu ne déedéet fatimatu bintu morro la tudd kooku nag laa laaj Malick Massay ndax marra ala imraatin tudhi bi Fatima la tab la wax tabghil mamaali ilayha waaye lam tu'am si daañ Malik moom ci foofu la d'accord Touba la tëlëg dëkkoon ci arrondissement Yaman la bokkoon amoon na camin lu mën a jàng arab la woon waaye dafa mujjoon ci nekk nasara ndaw soosa loola taxoon na keroog ba ko Moustapha rombee papi bi rombee ànd ak maami bi di ko utali jabar daf ko okk mu jàpp mu ne ko xew-xew bi woon bërki démb ci